waaw min riwayati Simaak jële ko ci riwaya Simaak ibn Harb an Ikrima mu yem foofu waaye mu ne am na ñoo xam ne sax jokkale nañ ko tudd ci imam Ibn Abbas kon hadith bi c'est juste pour wax la lii lém ñu ngi ci taxrij bi kenn li kon gis nga wa zakarahu al-Bukhari ta'liqan hadith la boo xam ne bu sax la bu wér la léegi nag lëkkaaleem ak ginnaaw taxrij bi nii ak suñu bunt bi mooy lii hadith Seydina Ammar bi day wane an-nahyu an taqaddumi Ramadan day wane tere gi nga xamante ne moom nañ tere ngay jiitu ramadan di ko woor rawatina bés bi nga xam ne moom la ñuy sikki sàkka waaw lu dul koo xam ne dafa aada woon di woor kon ni ko xadiis sayna Abu Hurayra bi leerale moo kon xadiis bi leer na moo tax mu ne waa ji waa ji ne moom dafa woor mu ne ko kii ku woor bés bi nga xam ne moom la ñuy sikki sàkk te mooy bés bi ñu nekk malay woo kaay lekk nga naan da ngaa woor kooku na la woor ne na la wóor ne yow mooy nga Abul Qaasim sallallahu alayhi wasallam beneen ko in dem nekk nga di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak gise bu mujj ba ñëwal nga lekk parce que loolu mooy loolu la waaw nekk fi naan ihtiyaat day def lu gën a wóor ma ne li gën a wóor mooy def lu yonent bay sa sa jàngale loolu kefee amul sax leneen loo xam ne du gën a mooy li wóor leneen wóorut jeex na waaw <laughs> loolu la jeex na loolu dafa xaram loolu day wane ne loolu da wóor ko dafa xaram ko moo tax imaam al-Hafiz Ibn mu ne waxu Seydina Ammar bii nag mu ne faqad asa abal qaasimi sallallahu alayhi wa sallam ustudilla bihi ala tahrimi sawmi yawmi shakk tegtaloo nañ ci waxam jii que ne woor bés bi nga xam ne moom la mooy bésu boobu ñuy sikki sàkka ndax ci ramadaan la bokk lool dafa xaram te loolu mooy li dëgër li anna saxaabi yi ndax kat saxaaba bi laa yaqulu daalika min qibali ra'yi mais lu mel nii du ko wax naan diw ñëw di àtte ci kenn ci sa ci ci ci ci ci ci ci xeet wi naan li nga def mooy yàlla la tudd mooy yonent bi saa saam ci loo xamante ne ni amu ci lu leer quand lu tukkee ci yonent bi saa du ko waxee ci xelam kese fa yakunu min qabilil loolu mu bokk ci li nga xam ne à vrai alhamdulillah la ñuy wax mawqufun lahu hukmu raf bu dee ci wàllu hadis ni muy demee dañ naan hadis bi ci saxaaba bi la yem. moo ko wax waaye loolu day yor attey lu yonent bi alayhi salaam wax xanaa yonent bi alayhi salaam terewul ci hadith sayna Abu Hurayra la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn waaw loolu xanaa yonent bi alayhi salaam waxu ko loolu du ko waxe kon saxaaba bi du wax lool ci wàllu xalaatam fa yakunu kon bu nekk min qabilil marfu' hmm, ci li nga xam ne lay bokk ci li ñu yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaam mu ne qaala ibnu Abdul Barr al imaam al xaafid al Buxaari al al xaafid ibnu Hajar mu ne imaam ibnu Abdul Barr al Andalusi al Maaliki rahimahullah nee na huwa musnadun indahum laa yaxtalifuuna fii daalik mu ne lii xadiis la boo xam dafa teg dafa jokkaloo ba ci rent bay saa saa bon loolu amul luñ ci wute waaye am na luñ ci luñ ci jublu wa xaalafahum al Jawhari mu ne al Jawhari wuteek ñoom al Maaliki bi am na Maaliki dafa qaala huwa mawquuf non ne moo ne déedéet lii du musnad ah, non àggul ba ci rent saa salaam ci Seydina Ammar la yem wal jawaabu imaam al-Hafiz ne simple annahu mawqufun la yem moom yonent bay dafa mel ni temps yii waxoon nañ ne Ammar Seydina Ammar dana yonent saa saa nee na mel ni dama dégg may déglu waa fichier mel ni dama biñ koy njëkk a wax mais Seydina Ammar nee na yonent saa saa da ko wax yow Ammar. Hmm? Euh, euh, boo ko wooree bés boobu woy nga abul qaasim déedéet loolu yonent bay saa sax wax ko suy naa maar moo ne ku woor comme ni ñu ko gisee nii bés bi ñuy sigi sàkk kooku mooy nga abul qaasim voilà bu dee dama wax wala loolu juumte naa déedéet voilà léegi imaam alxaafis ne simple la en fait li imaam euh, ibn abdul bar di wax aljawhari yi di wuteeg ñoom almaliki yi ñoom ñaar ñépp li ñu wax ñoom ñépp am dëgg voilà mooy affaire bi ci Seydina Ammar la yem te boobaa ma moom lañ naan xadiisu mawquuf ci saxaaba bi la waaye nag dafa yor at tey loo xamante ni lu ñu yëkkati la ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaw kon nag loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam kon yawmu shakki mu ngi noonee léegi al kii mu ne léegi al imaam al Badruddin al Ayni léegi kon ginnaaw kon gis nañu lëkkaale leer na mooy dañoo tere yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii Seydina Ammaar bi wax bu dee ci moom la yamit du loo xam ne lu muy waxe xel la xelam noonu rek waaye yaa jàpp ne lii déedéet daa fekk da ci am lu leer luy wane ne ku def lii moom mooy nga euh, li nga xam ne mooy euh, Abul Qaasim ci suñu jotaay bee ñu génn waxoon nañ la euh, al imaam an-Nawawi rahimahullah li nga xam ne moom la wax ne yawmu shakk mooy lan mu ne qaala ashaabuna yawmu shakki huwa yawmu thalathina min sha'ban mu ne suñu mbokk yi muy Shafi'i nee nañ bésub sikki sàkk parce que dane man Seydina Ammar dane man saama képp koo xam ne woor na al yawm alladhi yushakku loolu moo tax ñu war ci taxawaat nii waaw boo nee waa ji demal gisoon nañ ko fee te xadiis bi kàddu googu leen di leeraluñ ko fi lay xaw a yéeme koo xam ne lii rek la déglu comme li ma la wax xadiis du jour yoo xadiisul yawmi xadiis yooyu ñuy partager léeg-léeg dañuy indi mën nañu indi xadiis bii kese boo nee waa ji nga xam ne loolu law nga dagg yónnee ko nga dégg ko mu naan xadiis bi weesu naan ba ban bu ñu weesu te kaddu gi dëgg la loolu mën nañ koy mais bii daa fekk kaddu gi yawma alladhi yushakku fihi dafa ñëw ci xadiis bi boo ko leeralul imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah waxoon na la ne ci al-Majmu' la ko doon waxe sarh bi muy sara eh, téere Abu Ishaq ash-Shirazi rahimahullah alayhima mu ne e, suñu mbokk yi nee nañ yawmu shakki huwa yawmu thalathina min sha'ban nee nañ bés bi nga xam ne mooy bésu sikki sàkk bi nag mooy bés bi nga xam ne mooy fan weereelu fan e, ci sha'ban muy baraxlu ida waqaa bu dee rot na fii alsinati nnaasi ci lam nañu nit ñi annahu ru'yi am nañu naan ah gis nañ weer wi ñi naan yooyu mooy sigi sàkk am walam yaqul adlun waaye nag ñañu naan gis nañ loolu kenn ku wóor newu ci innahu ra'aahu ku wóor neewul ne moo ko gis aw wala boo xaalahu wala wax na ko waaye waqul naa fekk ci mazhabu ñi nga xam ne dañ na laa tuqbalu shahadatul waahid non dugub weer kenn du nangu waxu benn nit loolu taxaw nañ ci taxawoon nañ waaw loolu waxoon nañ la waa jumhur dañ ne non loolu mën naa nekk kay bu dee kenn la te imaamul xaafis an-Nawawi loolu la dëgëral ne même bu dee Shafi'i bari nañu naan il faut mu mat ñaar moom dane li dëgër ci suñu mazhab te loolu mooy dëgër mooy lan li gën a noot mooy bu kenn rek gisee doy na sëkk soxlawul ñaar voilà léegi imaam Abu Hanifa imaamu euh, Abu euh, Ahmad ak ñoom Ishaq ibn Rahowi yooyu d'accord nañ ci imaam Abu Hanifa dane bu dee ne dafa lëndëm d'accord nañ bu benn waaye ñëwee ne moom gis na ñu d'accord ko waaye bu dee dafa leer trentième guddi ci Shaaban baraxlu fanweeru fan mu leer amul benn nuage bu fi nekk timis gi ñu mu leer ñépp xool gisuñu loolu waxuma la benn nit benn nit moom bu ko waxee kenn du ko déglu même ñaari nit kenn du ko déglu il faut ñu nekk ñu bari waa jumhur rangay non bu dee ñaar rek doy na te loolu insha allah mooy li gën a dëgër léegi kon résumé nañ affaire boobu quant à imaamu Maalik Maalik yi rahmatullah ñoom dañ ne dugg bu weer ak génn bu weer moo ci yem pour nga dugg ci ramadan ak pour nga génn ci ramadan dugg ci kori il faut ñaar ñaar dugg gi ñaar génn gi mu minimum ñaar lañ la wax voilà mooy lu mu néew néew ñaar léegi alhamdulilah loolu nag la imaamu Nawawi di wax ne wala sax ku wóor ne gis na weer wi waaye ña nga xam ne ña ña muy dundal ak ñooñu dañoo jàpp ne ñoom déedéet dugg weer du saxe comme mazhabu ñu jàpp ne ñaar comme koo xam ne Shafi'i yoo xam ne loolu lañ gis wala ay Maliki wala ñeneen yoo xam ne sax duñu ci dara ci yooyu waaye dañu jàpp ne moo gën a dëgër loolu ñu jàpp loolu ñu ne ko ah déet yow am nga keneen ko la ci ko gisam wala nañ xaar déglu ñeneen ñu xaar xaar xaar dégguñ keneen ñu delloo ko waxam voilà loolu na ne lool mooy yow mu shakki voilà waaw waaye euh, euh, euh, aw qaalahu adadun ci la doon wax wala mu wax ko adadun mbooloo mi nan nisaa yi ci jigéen ñi aw aw sibyaani wala ay xale awul abid wala jaam yi awul fusaax wala ay kàccoor yoo xamante ne ni ñoom ñoom def bàkkaar euh, fa kàccoor mooy koo xamante ne nii euh, moom euh, def bàkkaar ci biti da koo yomb yoonam newu ci waaw di sax ci kabira wala walla sax muy sax ci bu ndaw waaw wala di def yoo xam ne yu ñu tere la ci biti yoonam newu ci quoi ab bul faale lay def kooku kàccoor la voilà mu ne wa hada la hadd la xilaafa fii inda ashaabina mu ne lii nag ma defal bii ni ma wax nii amul wute ci suñu mbokk yi muy Shafi'i qaalu amma waaye nee nañ am amma idha lam yatahaddath bi ru'yati ahad bu dee waxtaan waxtaanewuñ ne ah amul kenn koo xam nañ ne boo am nañu ko gis wala yu mel noon kenn waxtaan fa laysa bi yawmi shakk mu ne lool loolu lu si sigi sàkka ah. sawaa'un kaanati samaa moo xam asamaan si mus mushiya dafa nekk lu leer wala aw aw atbaqal ghaymu eh, eh, wala boog eh, niir yi dafa nekk mu ne hada huwa al mazhab lii mooy de suñu mazhab ñun Shafi'i wa bihi te ci lii qata al jumhur ci la waa jumhur daal di dogo lii la al imaam an-Nawawi wax rahimahullah ci al majmu' kanta ki nga xam ne mooy al imaam Badruddin al-Ayni rahimahullah yawmu shakk mooy la ah al imaamu Badruddin al-Ayni rahimahullahu ta'ala moom mu ne wa yawmu shakki huwa al-yawmu alladhi yutahaddathu an-naasu fiihi bi ru'yati al-hilaal wa lam yathbut ru'yatuhu aw shahida waahidun faruddat shahaadatuhu aw shaahidaani faasiqaani faruddat shahaadatuhumaa voilà mu ne yawmul shakki mooy il faut mu nekk loolu bés ba nga xam ne dañu naan weer wi feeñ na ñii naan feeñ na ñii naan feeñul waaye nag soog ko feeñ na boog teguwul ci dara. teguwul ci lu leer waaw teguwul ci lu leer waaw léegi mooy euh, euh, mu ne mooy yawmu shakk mooy bés bi nga xam ne dañuy waxtaan naan fii ci bés boobu naan bi ru'yatil hilaal ci gisu weer bi waaye nag wala mu yasbut waaye nag saxul ah ru'yatu gis gis ko aw shahida wala boog sax seede na waahidun kenn koo xam ne ku wóor la mooy comme l'imam An-Nawawi doo wax rahmatullahi waaye nag fa ruddat shahaadatu waaw ñu daal di delloo saadaam parce que lañ naan moo yow kese la comme que amaatuñ keneen xaar nañ xaar amuñ keneen ku wax ni yow bon ñun mënuñoo jàpp ci li nga wax waaw <laughs> léegi euh, euh, wala bokk wala euh, mu nekk ñaari faasiqaani aw shaahidaani ñaari ñoo xam ne seede nañ waaye nag faasiqaani ñu kàccoora la ñu génn topp lañu ñoo xamante ne ñoo seede na gis nañ waaw farudda shahaadatuhuma ñu daal di leen delloo seenu seede boobee mu ne loolu mooy yawmu shakki voilà waxoon nañ la ci gàttal yow mu shakki leen la mooy bés bi nga xamante ne daa am ay niyaay nit ñi séentu ji ñoom nag dañ ne foog mu nekk ñoo xam ne nañ ne am na ñu ko gis am na rumeur ñu ko gis ak ñu ko gisul waaye loolu yow mu shakki la waaw parce que bu amee mooy doute am na parce que li yorent bay saa saam ne fa in ghurbiya bu dee wala wa in xaala comme ni hadith ibn Mas'ud euh, ibn Abbas bi nga xam ne moom lañ liy wax fa in xaalat duunahu ghayaayatun fa akmilu thalathina yawman bu dee dafa dox diggante ngeen gis ko ay niyaaj matal leen trente ak fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata sha'bana thalathin na ngeen matal loolu mooy eh, su ci sàkka mu ngi feem ngeen mu ngi fi waaye yoneen sallallahu alayhi wasallam ni wax dafa leer da ne mooy bu dee daa am lu dox digganteem ak moom kon mbir mu aj ko ci bis looloo tax ñoom ñu ne tënku te loolu la jumhur di wax mu nekk loo xam ne am nañu au minimum ñu naan am nañu ko gis waaw Mali de <laughs> waaw wala Fuuta de am na ku ko fa gis wala nee nañ gis nañ ko waaye nag affaire boobu fekk saxul waaw yow bu dee ñi dëkk Fuuta gox bañ nañ ñoom nañ ko gisee ñu woo imam ya fa nekk gars yi ne ah man de fii gisuma kenn ku ko fi ku fi gis hmm? non loolu moom. wax dëgg yàlla man gisuma ko quoi ah gisuñu kenn xamuñu sax kenn ko fi gis ah loolu yéege waaw xam nga loolu kon am na rumeur yooyu nga xam ne saabu koor bi wees rek moo ci jur ah gaa yi dañuy yekki foo jaar wala Medina Gunaas gis nañ wala wax feneen walla ne waa Kaolack wala waa keneen te yow waa Kaolack waa Kaolack dafa bàgg <laughs> waaw fan saa yi mënuñoo indi leer loolu. te mbir mi lëndëm ñu xool gisuñu waxoon naa la bu dee asamaan si daa leer loolu du yow mu sotti ah non waaw Imaam An-Nawawi nag nee na même bu dee daa lëndëm waaye kenn waxtaanewul ne mbir mi dafa feeñ naam feeñul loolu du yow mu yow mu sotti mooy de toute façon bés boobu kenn na ko fi kenn parce que nit ñi séentu nañ amul kenn ko fi waxtaane ne ah am na ñu naan rumeur bi am na loolu du yow mu sotti bés ca suba ga du yow mu sotti voilà loolu tamit lu dëgër la ah voilà loolu mu wax noonu lu dëgër la. voilà parce que amul kenn ku ko wax alors que bu dee ne am na ku ko xasa wax même bu dee faasiq la wala kazaab la wala benn waay la boo xam ne kàccoor la boo xam ne day yor téléphone rek xam na ne commission yi Sénégal wala yooyu wala Arabia Saoudia yooyu dañuy kii muy woote naan gis nañ ca faasiq la mais loolu waruñoo diglu rek benn waay woote wax lool ñu ne baax na déedéet moo tax gis nga yonent bi saa saam précaution yi mu def kaw kaw bi biñ ñëwee ne moom gis na weeru yonent bi saa saam da koo ne ko yow est-ce que euh, yow euh, danga nga seede ne an laa ilaha illa te man ñii rasulullah laa mu ne waaw yonent bi alei saatu salaam daal di ne ay kon woor leen waaw kon loolu euh, lu ama am solo la quoi waroon la nekk loo xamante ne nii benn précaution bu ñu ko ci jël <coughs> dañuy toog rek lu waaye wax ñu ne gongo Euh, déedéet loolu mënu la demee noonu quoi waaw loolu moom mënu la demee noonu il faut mu leer <coughs> waaw euh, te Seydina Ibn Umar moom bi nga xam ne ci lañ gis mu ne dañoo séentu gisuñu man ma gis wax ko yonent bi saa saa mu digg ñu woor kon loolu da nga gis ne Ibn Umar xam na mooy kan moo ko yar moo ci yëpp voilà xam na mooy il faut ñu nekk koo xam ne tamit mënuñu toog rek di ko teg ci ay téléphone wala am nañu wax noonu wala après nga waaw waaw yow sa yow yaay kan mu ne waaw man maa diw fii laa dëkk loolu doyul. waaw bu dee gis na ko minimum léegi surtout léegi borom bi may nañuy gën a wóor ñu ne ko sawaay yéen foofu am ngeen connexion kenn ci dëkk bi wala ñu leen nekk sawet am na ñu ci am connexion bu dee possible na ñu ne waaw man ngeen ñu woo whatsapp te ngeen woo imam beeg yooyu bu dee foofu am na imam imaamu dëkk bi waaw wala bu ngeen kiiwee dee leen jël photo voilà léegi téléphone yi ñépp a yor yi jël leen photo même bu dee ngeen zoomé bu baax au waaw ngeen jël photo boo xamante ne nii dañ ci gis heure beeg yooyu te ñu xam ne du du du photoshop du lu ñu du ñu lu ñu laalaat yooyu yëpp ay précautions yi ngir mu leer naññe voilà parce que affaire bi suñu diine la quoi suñu jaamu yàlla dafay aju mooy eh, il faut ñu jël ay précautions ci waxu loo xamante ne jamono yoo xam ne jamonoy nar daa bari léegi kazzabuna yi di tëpp mbedd mu nekk comme des cabri di wax euh, di di pompe naan gis nañu gis nañu alors que gisuñu dërëm. wallahu taala alam kon eh, hadiisu Seydina Ammaar radiyallahu taala anhu wane na li nga xamante ne mooy gravité nag li nekk kon yow mu shakkee ngo nga ñëw di ko woor loolu li gën a dëgër mooy ne dafa xaraam waaw loolu waxoon nañ la te nag Hanbali yi rahmatullah alayhi li ëpp ci ñoom ñoom dañoo jàpp ne waaw alhamdulillah non affaire bi waaw mooy dañuy euh, faqdiru lahu law moo tax quoi dañ koy xatal moo tax bés boobu dañ koy woor waaw waxoon nañ imaam Ahmad boobu moo gën a siiw ci moom waaye am na beneen wax bi ànd ak waa jumhuur ne loolu dañuy tere ku ci wooraan waaw bu dee dañoo séentu ji yawmu shakki gisuñu am ñu naan gis nañu waaye lee mais mais saxul te suba nga woor loolu dañ koy tere. am boo xam dañ ne dana imaam bi la ñuy déglu comme ni al imaam al Hasan al Basri wax nañ ko bii weesu daal di wax rahimahullah mu nee nañ woor ñu woor mu nee déet duñu woor waa jumhuur ne mukk waaw loolu kenn du ko boole ci ramadan te loolu la yonent bay saa saam doon tere la yataqaddama ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn <coughs> bu kenn ci jiitu ramadan ci woor bés wala benn wala ñaari bés waaw di ko boole ci ramadan ndax ramadan il faut pour mu dugg daa war nekk loo xamante ne lu leer la ci yaqin nga koy teg ko teg ci ay doute ay yaakaar naa je pense que bon je je je bon bon bon moi je pense que non non non loolu du ci sax waaw moo tax al imaam al hafiz Tirmidhi liñ bëggoon wax ne xaaral mu ne wal amalu ala ala hada inda akthar ahli al ilm min ashab an nabi sallallahu alayhi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in wa bihi yaqulu Sufyan ath-Thawri wa Malik ibn Anas wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq karihu an yasuma ar-rajul al-yawm alladhi yushakku fihi wa ra'a aktharuhum in saamahu fa kaana min shahri ramadan an yaqdiya yawman makaana voilà al imam al hafiz at-Tirmidhi bi mu indee hadith bi ba ne hadithu Ammar hadithun hasanun sahih hadith sayna Ammar de hadith la boo xam ne hasanun bu baax euh, euh, euh, sahihun bu wér mu ne wal amalu te jëf ala hada ci kaw hadith bi inda akthari ahli al-ilm li ëpp ci borom xam-xam yi jëfe hadith bi lañ ànd min ashabi nabi tàmbalee ko ca sahaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu anhu wa min ba'd wa man ba'dahum ak ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen gannaaw min at-tabi'in ci seen taalibe yi mu ne wa bi te ci xadis bi yaqulu lay wax la wax Sufyan ath-Thawri muy euh, euh, Ibn Sa'id Ibn Masruq ath-Thawri euh, al-Kufi rahimahullah wa Malik ibn Anas bi imam Malik ibn Anas imamu dar al-hijrati imamu ngiru Maliki wa Abdullah ibn al-Mubarak mooy ibn Wadih al-Hanzali Euh, euh, euh, nga xam ne mooy borom kitaabu zuhd rahmatullah alayhi di seen taalibi ñoom ñaar ñu njëkk a tudd voilà wa Shafi'i ak imaam Shafi'i moom itam di taalibi imaamu Malik rahimahullah wa Ahmad imaam Ahmad lii mooy waxu beneen Ahmad bi mooy mooy beneen banaan beneen Ahmad mooy Ahmad ibn Hanbal rahmatullah al imaam wax nañ la sànq dafa am ñetti wax comme ni ko imaam Ibn al-Jawzi daal di nettale ne moom ñetti mazhab moo am ci moom ci masala bi bi nga xam ne moo gën a siiw te loolu lañ ànd mooy Euh, bu dee loolu yow mu shakki dañ koy woor ngir def lu gën a wóor ndax yonent way saa saa moo ne faqdiru loolu mooy nañ ko xatal te nañ ko mel ni Ibnu waaye waxu Ibnu Umar boobu waxoon nañ la ci jotaay bi weesu Imaamul Bayhaqi wax ak Sayyidatu Aisha ak Sayyidatu Asma nga xam ne ñoo ñëpp jëlee nañ ci ñoom ñu lu ñuy nettali ba Imaamul Bayhaqi ne nag Imaam Abu Hurayra nag liñ soloo ci moom mu gën a dëgër wax ji niroo waxu Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne man ma woor benn bés ci Shaaban moo ma gënal ma daal di dog benn bés ci Ramadan waaw mooy woor bés boobu ngir def lu gën a wóor loolu daal ne wóorul ah, <laughs> loolu gënula wóor hmm? mu ne kon imaam Ahmad kon boobu moom la waa mazhabam lépp daal di jël waaye am na wax comme waa jumhuur ne loolu dañ koy tere tam moom la imaam al-Haafiz at-Tirmidhi di nettali nii rahimahullah ne Ahmad imaam Ahmad tamit bokk na ci ñi tere loolu wa Isaaq ak xaritam bi Isaaq ibn Rahawayh karihu tere nañu an yasuuma ar-rajul nit ki di woor al-yawm alladhi yushakku fii bis bi nga xam ne moom lañuy ñuy sikki sàkk waaw mooy ba di ko jàppe ci Ramadan sinon bu dee ne ñi nga xam ne dañ koy da nga koy woor ngir naafila loolu waxoon nañ ci ci jotaay bay ñu génn voilà mooy mu ne moo tax ba ñu ne war a a aksarum li ëpp ci ñoom sax dañoo gis ne ñoo seulement dañ koo tere waaye in saamahu waaye bu nit ki bañee ba ne da koy woor ndax nee na def lu gën a wóor boole ko ci Ramadan fa kaana te jeexitalu weer wu ñu gis ne ah ndekete kat weer wële ñun mooy ñu wor vingt-huitième jour ca guddi gi ñu gis weer wi loolu da lay leer ne kon kon bés ba nga xamante ne moom wooruñu ko woon bés boobu ci Ramadan na bokkoon si bu ñu ko waroon ci lañ doon matal vingt-neuf te mënuñu wor vingt-huit loolu mooy ñu def ba ci biir gis ne eh wayew kon yéen ndeke ñun dañoo juumoon loolu yàlla du leen ci teg dara ndax liñ leen atteloo woon mooy li ru'yatihi suumu li ru'yatihi def nañ ko dañoo gis xool gisuñu tawante may saa saam waxoon na euh, bu dee dafa in xaalat dunahu ghayatun bu dee dafa dox digganteem ak weer wi euh, ngeen gis ko ghayatun muy li nga xamante ne nii mooy niir fa na yow yawman matal leen fanweeri fan loolu buñ demee yàlla du leen ci mbugal ah non def nañ li leen yonent bay sa sam digal voilà mais dañoo dem ca vingt-huitième guddi ba rek vingt-huitième ñu gis weer wi ñu xam ne i kon ñun am na kon ba nga xam ne wooruñu ko ndax dañoo séentu woon gisuñu bés boobu ci la léegi nag ka nga xam ne dana xam nga benn waay man ne ah man moom garaawul parce que man waroon naa ko ihtiyatan ñu ne la kooku lañ la wax yow de toute façon da ngay wooraat beneen bés waaw te lool mooy dëgg parce que kooku wooram goog teguwul ci yaqin te ramadan bu dugg lu dul ci yaqin lu leer waaw te kooku ci yaqin yow da nga doon asaalu waaw naa def rek moo gën a wóor <laughs> kon loolu kooku day wooraat ah. kooku day woor waaw ndax ki woor nekk moo tax imaam al al Mubaarak Fuuri rahimahullah mu ne lii imaamoon Haafiz euh, an euh, euh, Tirmidhi nettali ne ñu ëpp sax ci ñoom dañ ne képp koo xam ne woor nga bés boobu ñu leen ba ci biir gis ne bés boobu réellement ci Ramadan la bokkoon muy bésu sikki sàkk bi kooku day fay bés comme ñëpp palaasam. imam al-Mubarakfuri rahimahullah mu ne li anna alladhi saama yawma shakk lam yasum sawma ramadan ala al-yaqin wa in dhahara ba'd annahu kana min ramadan fala budda lahu min an yaqdiya yawman makana waaw parce que ki woor bis bi ñuy siki sàkk kooku woorul ramadan teg ko ci lu leer te ci lu leer la war a saxe même bu deene après comme misaal bi ma la wax léegi dañu dem ba weer way jeex ñu gis weer wi loo xam ne matalaguñ sax seen neuf jours ñu gis weer wi ñu xam ne kon ah kon fa ñu tàmbalee woon am na bés bu ñu rawoon même bu dee loolu am na kooku day fay ànd ak ñëpp fay bés boobu même bu doon moom woroon na ko parce que daa war a tegu ci loo xam ne lu leer la lool mooy dëgg voilà léegi lii mooy mbiru xadiis bi waaw kantaa nag côté naafile yi ki nga xam ne moom day woor di ko naafile loolu yonent bi saa saa waxoon na ne bu dee ne nit la koo xam ne illa an na rajulun laa yataqaddamanna bu mu jiitu mukk ahadukum kenn ci ramadaan bi weeru koor bi sawmi yawmin bés weer benn bés aw yow may illaa an na ba mu des nit koo xam ne rajulun benn waay boo xam ne góor ak jigéen a ci yam comme niñ la waxoon kaana nekkoon na yasuumu sawma da doon woor bés boobu aadaam la woon di woor alxames bi jot wala altine bu nekk wala di woor bés di dog bés mu tombeeg bés boobu nga xam ne mooy yow nga shakki koo yonent ma alayhi am ne wooral yow waaw kooku wóoru ko ci ramadan lii muy tere mooy koo xam da ko woor di ko jàppe ci ramadan <laughs> loolu lañ tere voilà waxoon nañ la nag loolu eh, bu dee naafila bu ñu joyal insha allah même bu dee ne xanafiye yi dañu jàpp ne bon loolu wala la garaaw ak maalikee yi loolu euh, li gën a dëgër mooy li imaamu Shaafi wax ne loolu dafa xaram non woor jour boobu moom di naafila naan da naafila loolu dafa xaram dañ la koy tere waaw bu dee ne bokkul woon ci sa aada loolu dañ la li ba léegi euh, waa jumhur wax ne don Maliki rahmatullah que ne bu dee ne waa ji daa war a fay bés ndax daa am koor bu mu dese woon benn fan bu mu waroon a fay di sàggan ba jour boobu wala mu am kafaara gu mu waroon a wala misère boobu da ko defoon ne balaa koor gee duggaat bés boobu rek des ci kooku mën na koo woor loolu mooy li gën a dëgg même bu dee ne am na mbooloo mu naan non non non loolu lépp du ko def parce que ren tubaab saa saam kim ci seppee kenn kese la mooy ki nga xamante ne nii da amoon aadaay di woor mu tomba wés boobu ay naafila yu doon def kooku la wax ku dul moom waxu ko dañ naan la loolu ginula dëgër wallahu taala alam kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale suñu buntu ji di chapitre deux cent dix-neuf alhamdu wal bii di ñëw benn chapitre moo ci def di wax ci wàllu weer insha allahu taala